amma ba'du fa yaqulu al'imaamu alxaafidu abu muhammad abdulghani ibn abdilwaahid ibn ali ibn surur almaqdisi rahimahullahu ta'aala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabul buyuu' fi baabu maa nuhiya anhu min al-buyu' an abdillahi bni umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an bay'i habalil habala wa kaana bay'an yatabaayacuhu ahlul jaahiliyya kaana ar-rajulu yabtaa'u al-jazuura ilaa an tuntaja an-naaqa summatun tajallati fi batniha qiil innahu kaana yabii'u shaarif wa hiya alkabiratu almusinna binitaaji aljaniini alladi fi batni naaqatihi kon alimam abdulghani ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahu allahu taala muy indi ñetteelu xadis ci buntu bu njëkk ci kitaabul buyuu' muy xadis numéro deux cent soixante muy ñaar téeméer ak juróom benn fukk ci nga xamante ne mooy buntu bi nga xam ne bii façon jaay yi nga xam ne dañ koo tere mu an Abdillah ibn Umar mu ngi jële ci saxaabi nga xam saxaabi bi nga xam ne mooy Seydina Abdullah di doomi Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naha aayana naha an tere na an bay'i xabalil xabala tere na li nga xamante ne mooy jaay gi nga xam ne moom lañ xamee xabalul xabala léegi xabalul xabala xam nga loolu mooy ab ëmb loo xam ne ci nit ki lañ ko doon wax waaye lii dañ ko wax ci li nga xamante ne nii mooy arab yi en général buñ ko masoon a wax ci nit ku ëmb la ñuy wax waaye fii comme ni ko xadiis bi leerale lool mooy wane ne kon nañ koo wax ci li nga xam ne mooy géléem yi léegi nag xadiis bii nii dafa niroog bi nga xamante ne nii gisoon nañu ko ci xadiis bi mooy buntu xadiis bu njëkk bi ci buntu bi ñu nekk mooy xadiisu al imaam Abu Sa'iid al-Xudri radiyallahu taala anhu wa arda mooy bi nga xam ne dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam naha anil munaabada dafa tere li nga xam ne mooy al munabada façon njaay moo moy ba pare wa hiya mu leeral ko fii itam xabalul xabala mooy ëmbug li nga xam ne mooy la nga xam ne moom la mooy la ëmb la mu ëmb voilà léegi nag loolu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam en tout cas hadith bi di ko leeral boo demee nag ci sharaa yi dinañu leeral ndax est-ce que waxu yonent bi la alayhi salaatu wassalaam la wala waxu ki nga xam ne mooy arraawi ki nga xam ne moo nettali hadith bi di al imaam Abdullah ibn Umar wala waxu keneen la radiyallahu ta'ala anhu waaye daal ci kaw hadith bi ni mel dane wa kaana ne nag xabalul xabala wa kaana dafa nekkoon bayaan am jaay moo xam ne yatabaaya'uhu ahlul jaahiliya ñi nga xamante ne ñooy waa riir ga ña nga xamante ne ci riir lañ ne woon suñu borom tabaaraka wa ta'aala yónni yonentam bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ngir mu génne leen ci lëndëm leen ci leer yi muy lan waa ahlul jaahiliya waa riir ga nga xamante ne nii ci shirk lañ ne woon ak tooñ ak yooyu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëw génne leen ci léegi nag mu ne ñoom ñoom ñooñu jiitu woon mooy laata islam di ñëw voilà loolu la ci jublu mooy arab yi laata l'islam di ñëw ñoom moo yonent bi alayhi salatu wassalam di feeñ sinon yonent ci fi ne woon yëpp ci l'islam nañ ne woon waaye feeñ foofu fële feeñaat arab ya nga xam ne réer daal di woon na fay muur ak àddina bi yëpp léegi mu ne wa kaana dafa ne woon façon njaay mii nag bayan njaay la woon moo xamante ne nii yatabaaya'uhu doon na ko jaayante doon jëflante ahlul jaahiliya waa réer ga léegi nag mu koy leeral kaana rajul mu ne góor gi nan la doon def waa ji yabta'ul jazur waa ji da doon ñëw jënd gëléem voilà jënd gëléem gi ilaa waaye kañ lay fay ilaa an tuntaja naaqa ba ni nga xamante ne nii moom gëléem nga mu yor wala gëléem nga mu yor <laughs> daal jur bu juree la mu jur léegi nag moom mu daal di lay fay léegi nag summa tuntajul lati fii batniha est-ce que boobu mu ne ah non non non non non tuntajul naaqa mooy gëléem mu jur waaye summa tuntaju mooy la mu jur moom gëléem nga ah <laughs> waaw la mu jur loolu le allati fii batniha te nekk ca biiram mooy kii day day day yow il faut lii nga ko jaay nii ak payam kañ la mooy bu gëléem gii nii juree gëléem gëléem ba gëléem boo gële daal di jur voilà loolu le loolu la yow summa ginnaaw gi tuntaju mu daal di jur allati fii batniha la ne ca gëléem boo gële ñu jur léegi nag qiil loolu benn wax la qiila am nañu ne innahu ba léegi ci hadis bi la wokkule innahu dëgg-dëgg mooy kaana mooy waa ji da doon nekk yabi'u doon jaay asharifa li nga xam ne mooy gëléem wa hiya léegi nag mu leeral lool def mise en opposition jumlatun i'tiradiya mu ne wa hiya al kabiratul musinna mooy asharif mooy jëleen bi nga xam ne gu mag la al musinna nga xam ne am na juróomi at di dugg ci juróom benneel bi loolu moom lañ naan al musinna bi ni taajil janin yow da nga koy jaay ah waa ji da koy waaye waa ji lan lay faye mooy bi ni taajil janin alladhi fi batni naqatihi waa ji moom la muy fay mooy gis nga gëléemam nga mu yor gis nga liir mooy mooy lu mu ëmb voilà janin ba mooy janin mooy lu ñu ëmb ci biir bi mooy lu ñu ëmb gëléem ba mu ëmb alladi ba nga xam ne fii batni naaqati mu nga nekk ca ca ca biiru euh, euh, gëléem moom loolu lay faye quoi loolu mooy kon façon jaay yi boo seetloo xabalal xabala mooy bépp jaay boo xamante ne nii yow wóorul ne di nga jot ci affaire bi parce que fii mu ne kan moo la ne gëléem gi la mu ëmb moom dina dund waaye foofu bu dundee est ce moom dina mën a ëmbaat la mu ëmbaat est ce que dina dund mooy fëpp njaay moo xam ne noonu la mel ci gàttal loolu la yonente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi bi xaraamal mooy li ñuy jënd leer la mu ngi nii li ngay jënd waaye lan nga koy faye yow maa ngi koy fay loo xam ne bàyyil ba ëllëg quoi wala ba saa bàyyi ñëw wala ba saa maam ñi bifi wala waa yow ba taw bi ba ba ba ba taw bi ñëw daal bu tawee ba taw neex ba jamono neex façon yooyu yépp mooy façon yii rek mooy yooyu noonu du baax wala xaaral sawaay ah ba président diw daal di ñuy visiter fi wala Serigne diw ma fay la déedéet loolu yépp du baax kon nag yeneen bi alayhi al imam Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci xadis bi ci tegu di xadis deux cent soixante et un muy ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak benn mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naha an bay'i samarati hatta yabduwa salahuha naha al-ba'i'a wal mushtari kon alimamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu muy xadis biñ la wax numérom léegi wax la ñaa mooy numéro ñaata mu ne wa anhu mu ngi ci kan anhu moom mooy kan Abdallah ibn Umar radiyallahu anhuma ba léegi ah anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam naha tere na an bay'i samara di jaay yow ab ab ab meññeef mooy garab goo xam ne daa mi meññeef di nag en général ñoom bu ñu ko waxoon garabu tàndarma yi la ñuy wax waaye du moom kese mooy façon garab yépp rek voilà lépp moo xam garabu mango lañu waaye la li nga xamante ne mooy garabu orange wala garabu new wala garabu benn waaye yow mandak yépp mooy ne yu mel noonu mooy lépp doo xam ne daal ay fruits la garabu fraise ay mandarine ak façon yu mel noonu le yonent bi alayhi kon lii wax nañ la ñoom tàndarmay la jox mais yooyu yëpp dañuy dugg waaw mooy lépp luy fruit rek voilà garab ga muy meññe yonent bi mu ne na ah waa an nan bay'i di jaay samara li nga xam ne mooy fruit yi mooy fooytee fii hatta ba kera yabdu walay feeñ salaahuha mooy yëpp yéwénam mooy fruit yi bu leer na ne fii mu ne moom ñor nañ voilà baax nañu weesu nañ fu ñuy yàqoo wala fu ñuy ñàkk ñore loolu la yor loolu mooy yabdu mu feeñ salahuha mooy njariñam mooy la nga xamante ni lañ koy mën a jariñoo mooy bu dee mango manoo jaay mango yoo xamante ne ñoragul fii mu ne façon boo ko dagoon léegi yow doo ko lekk wa parce que mënoo ko utiliser voilà wala orange yoo xamante ni moo yópp loo xam ne tàndarma joo xam ne ak dagul fuñ koy fu muy ñore kooku noonu nga jaay ko mu ne loolu lay tere hatta ba kera daa tere ku ko jaay ba nga xam ne lay feeñ salaha mooy ak meññee fa mag ne mooy ak yiménam naha mu tere na moom yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi al baa'i'a kii jaay dañ ko koo tere waaye wal mushtari kay jënd yi dañ ko koo tere yow manoo ne daa ah non man grave parce que man vraiment bëgguma koo def waaye comme que waa ji nee na day man non moom lañ tere léegi non dañ naan la yéen ñaan ñëpp la ko tere voilà bu dee ki nga xamante ne mooy borom tool bi moom moom moom dafa dafa bëgg alal ba pare yoonam newu ci ci wàllu sharia yow nag loolu dalaa war a tënk yow ngay jënd loo ko bëgg bëgg bëgg ma ne manoo ko jënd fekk lu nag mu ngi noonu dafa tere al baa'i'a ci jaay wal mushtari ak ki nga xamante ne nii mooy jënd ñoom ñëpp la aaya yi moom alayhi salaatu wassalaam kon al imaamu Abdul Ghani Abdul Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci hadith bi ci tegu di hadith deux cent soixante-deux mu ne an anas ibni malik radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an bay'i thimaari hatta tuzhi qiil wa maa tuzhi qaala sallallahu alayhi wa sallam hatta tahmar qaal sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in mana'a allahu thamara bima yastaxillu ahadukum maala axiihi kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala léegi nag mu ñuy wax ci xadiis bi nga xam ne mooy ñaar téeméer foog naa waxuñ ko woon toolo mooy ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñaar léegi nag foofu ba léegi mu ne Anas mu ngi koy jële ci mawlaana Anas ibn Maalik radiyallahu ta'aala anhu wa ardaa mu ne anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam naha daal dinay tere am bay'i simar di di jaay li nga xam ne mooy meññee fii jóge ci garab yi lii nag waxoon na la comme li ñu la waxoon bee rek en général tàndarma yi ñoom lañ doon wax ndax ñoom ay garab yi tàndarma lañ yoroon waaye al hukmu moom yemul ci ñoo ñëwee voilà lii la doon wax déedéedéedéedéet mooy yeneen façon meññeef yépp benn la léegi kon mu ne tere na an bay'i thimar di jaay li nga xam ne mooy meññeefu garab yi hatta tusi ba nga xam ne tusi mooy ba mu mat sëkk voilà daal di taxaw daal di mat sëkk léegi xiil waaye nag baat la boo xamante ne nii comme ni ñu la waxoon nebul yaakaar ne yonente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi bépp baat bu wax rek que ne arab yi dañ ko doon xam ah non non non moom mooy référence u langue arab mooy ki nga xamante ne nii huwa ah mooy nga xamante ne nii moom alayhi salatu wassalam huwa afsahu man nataqa bid-dad képp ku làkk arab moo la ko gën a xam te mooy référence bi mooy delluwaay bi léegi nag bi mu ne dafa tere ah ñuy jaay meññee fi hatta tuzhiya mooy léegi ah baat boobu nag gaay xamuñu ko ñu ne ko qiila ñu ne ko wa ma tusi ne ko moo yow yonent bi alayhi salatu wassalam mu lan mooy tusi qaal yonent bi sallallahu alayhi wa ne leen hatta tahmar mooy ba mu xonq nga xam ne day xonq lool di wane ne ñor na mooy xonq gi wane ne ñor na nee na qaal yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg leen ci nag ne leen a xool leen waaw ara ayta xoolal rek yow miy laaj yow mi naan lan mooy yow mi yow nit ki mooy xoolal rek sa xelu xel waaye xalaatal te bàyyil xel in ida manaa bu nee ne dafa tere allahu borom bi tabaraka wa taala as-samarata mooy meññeef bu dee yow loolu mooy bu dee yow imagine dañ koo jaay comme li hadith bi njëkk sànk bu mawlaana ibn Umar bi radiyallahu anhuma doon wax ne dafa tere kuy jaay Euh, ñeñeef bi loolul fekk mu yabduwa salaaha salaahuha voilà ba ni nga xam ne moom la njariñam ah di feeñ mooy mu leer que ni ñor na voilà léegi nag muy wax nag léegi xalaatal léegi nag ima imaginer wala arayta imaginer ida mana allahu xoolal rek bu dee ne borom bi dafa xañ ah as mooy yow nga ñëw jënd ko avant muy ñor imaginer yàlla def taw bi jeex arrêté wala bu arrêté ba affaire yi bi jeex léegi ñoratul léegi waaye doon xaar da koo jënd doon xaar mu ñor. far affaire bi ñoratul nag voilà léegi mu ne ara ayta kon xaw gisal rek xoolal ta settantalal iza mana allahu bu borom bi tabaraka wa taala xañoon as-samara muy meññeef ba matul à son ter à son terme ñëwul ba ni mu war a ba mu ñor bi ma ana ci kaw lan ci ndayu luy ndayu ca ne ci kaw lan yastaxillu la waaye ahadukum kenn ci naka lay daganale maala axiihi alalu jàmbur bi nga xam ne moom nee na ko tungaañ lekk na koo pare voilà yow jaay nga waaji loo xam ne ñorut voilà parce que moom yaakaar ne après de toute façon bon àgg na foo xam ne léegi mu ñor quoi dans deux mois wala dans un mois wala fii ak weer fii ak ñaari weer fii ak alhamdulilah ay bés rek mu ñor voilà léegi kon baax na quoi jaay ma ko baax na noonu man nangu naa comme que jaay nga léegi mu ne léegi xoolal bu dee ne nag borom bi daa def ne léegi affaire ba yem foofu ñaata toolu dugub la ñuy kii ak yooyu baykat yëpp ko xam. ñëw ba nekk ci benn mbir bay yaakaar ne mu ngi ñor taw ya arrêté jant ba arrêté wala boog seen dugg rëy daal di ñëw yàq li nga xam ne mooy garabu raisin yi fii Europe xam nañ te lu baax baax ak seen xam ne lii lépp moom de toute façon c'est c'est c'est c'est yàqu lool voilà léegi yow imaginer que waaye yow jaayoon na la ko te loolu ñorawu lool léegi waa nga xam ne moo moomoon tool bi jaay na la mbir yi yow ba pare léegi ana ci kaw lan ci lan lay fondewu lekk ci daganal ci moom kenn ci yéen waajoo bu boobaa mooy exemple bi ñu ci lan la teg lekk gi nga xam ne moom la lekk alalu mbokkam kon nag affaire baa ngoongu mooy laaj la boo xam ne voilà <laughs> voilà seet leen rek yaakaar loolu mu ngi noonu léegi al imaamu Abdul Ghani ibn Abdul Wahid rahimahullahu taala muy wax ci xadiis bi ci tegu muy xadiis deux cent soixante-trois ba léegi ci kitaabul buyu' ci façon buntu yi nga xam ne moom lañ xeere ci façon yi njaay léegi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak ñett mu ne an Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an tutalaqqa ar-rukbaan wa an yabii'a haadirul libaad qaala rahimahullah faqultu libni abbaasin radiyallahu anhumaa maa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam haadirun libaad qaala radiyallahu anhu laa yakuunu lahu simsaaran kon al-imaam Abdul Waahid Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'aala muy wax ci xadiis bi ci tegu mu ne an abdillahi ibn abbas mu ngi koy jële ci abdullah di doomi abbas radiyallahu anhuma annahu qaal nee na naha tere na aaye na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an tutalaqa rukman ñuy kappe yi dem di daje di dabu ah di dabu ca biti ah li nga xam ne ñooy convois ñooy jaaykat yi nga xam ne ca kaw ga lañ jóge wala ca dëkk yu yu yu yu xaw a yu moyen yi lañ jóge ñëw ci marché bu rëy ngir man faa jaay yow nga dem dabu leen loolu gisoon nañ ko ci xadis bi nga xam ne mooy ñaareelu xadis ci buntu bi mooy xadisu sayyidina Abu Hurayra bim naan moom yonente bi alayhi salatu wassalam la tanaqu rukban mooy lii rek wala naha tere na an tutar moom yonente bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an tutalaqa rukban ñuy tabu ji ñi nga xam ne ñooy convois waaye mooy ñi nga xam ne mbooloom commerçant yi nga xam dañuy war di ñëw di indi la ñuy indi nag lool obligé wul ne foog ñu war bu dee kuy wommat la muy indi ay xar lay indi di ko wommat jële ko Fuuta di ko indi fii ci luuma bu mag bi ah wala jële ko ca Daara Jolof di ko indi fii loolu benn la voilà kon nag mu ngi noon nga dabu leen loolu da koy tere wa an yabi'a hadirun libad waaye day tere ab yi koo xam ne ci dëkk bi bii it gisoon nañ ko ci xadiis boo bële koo xamante ne nii moom ci dëkk bi la nekk ah ci ville bi la dëkk voilà di jaay dëkk ci bi tax taax naan day jaayal li baat koo xam ne ca kaw nga la jóge ko kenn def xaal léegi nag waa ji nga xam ne mooy raawi bi ki nga xam ne moo soloo xadiis bi rahmatullahi alayhi mu ne nag bi nga xam ne ci la mawlaana abdullah ibni abbas radiyallahu ta'ala anhu waxee lii fa qultu libni abbas ma wax mawlaana ibnu Abbaas doomu Abbaas ji radiyallahu anhuma ne ko mais maa qawlu mooy mais lan mooy waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam lan la jublu ci wax ji mu ne xaadirun moom alayhi salaatu wa salaam xaadirun libad ki nga xam ne mooy daa teew ah te nekk fii nekk citadin ki nga xamante ne réewum tax la di libad di jaayal koo xamante ne nii ca kaw gala ne waa loolu lan la ci jublu léegi ibni abbaas radiyallahu anhuma mu ne qaal mu ne ko laa yakunu lahu simsaara bu mu nekkal bu mu ko nekkal bu mu nekk intermédiaire ngir moom voilà mooy bu mu dox diggante waa yi nga xam ne moo jógee ca kaw ba indi ay marchandise nar koo jaay fii moo ko ñëw waa nekk ci dëkk bi réewum tax bëgg dox diggante waajal mu ne loolu la mooy bu mu dox diggante